mooy xare Badar gisoon nañu <clears throat> ci jataay bi weesu ñu ngi woon ba léegi ci jàkkaarloo ñaari kuréel yi gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam joxoon na drapeau bi bi ci waxu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhima kene mu ngi ko joxoon seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayr radiyallahu taala anhu wa ardaa eh, am yeneen ñaari drapo yoo xam ne nee benn bi mu ngi ko jox ki nga xamante ne mooy asadullahi alxaalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu bi ci des mu ngi ko jox ki ñuy wax benn ci waa kenn ci waa lansaar waa qurayshin tamit gisoon nañ ci waxu seydina muhammad ibn sa'd gën ñetti drapeau lañ yoroon ñoom joxoon ko ñi nga xam ne ci waa banu ah banu abdiddar ngay dégg ca wayhaa bani abdiddar ba hind bint utba radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha doon wax ci Uhud Ah. kon foofu lañu yemoon ci bi nga xam ne ci lañu jege wee noonu ñaari kuréel yi ah waxoon nañ nekkoon kon tey insha allah kon lañu war a gis li nga xamante ni ah mooy dëgg-dëgg nag lan moo xew après loolu lañu imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi di nettali eh, bi ñu taxawee noonu sax mu ngi ne imaam ibn Isxaaq am na ci benn riwaaya mu ne ki nga xamante ne mooy eh, Utbat ibn Rabi'a mu ne Utbat ibn Rabi'a keroog dane bi mu gisee jullit ñi taxaw mu ne wa qaala Utbat ibn Rabi'a yawma badrin li ashaabihi Utbat ibn Rabi'a bi bi ñu jàkkaarloowee noon mu ne mbokk Quraysh yi Utba bii gisoon nañ ne moo leen waxoon ñu dëpp ba Abu Jahlin daal di koy tuumaalug ragal mu ne tey dinañ xam kan mooy ragal man ak ki nga xam ne masula xam coonoy àddina bi ñu taxawee nag ba xeex bi waaj a tàmbale eh, imaam al umawi moo solo lii pa imaam ibn Isxaaq mu ne Utba dane alaa tarawnahum yaani asxaaba nabi sallallahu alayhi wa sallama jusiyan ala rukabi ka annahum xarasun yatalammaduuna kama tatalammadu alxayaat awil afaani mu ne Utbat ibn Rabi'a daleen ne alaa tarawnahum ne waa Quraysh xanaa gisu ngeen yaani asxaaba nabi sallallahu alayhi wa xanaa yéen gisu ngeen saxaabaay seydina muhammad yi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum jusiyan ala ñu ngi bóof ci seen kaw ci ñi ci am lu ñu war ci kaw lu ñu war ñu ngi nekk ci seen kaw waruwaay yi ka annahum xarasun ñu mel ni nag ay ñoo xam ne dafa am temple bu ñuy garder comme les gardiens euh, du temple gisoo leen ñu mel ni ay gardiens am ñoo xam ne xarasul daa am fu ñuy garder yatalammazuuna kama tatalammadu alxayaat aw qaala al afa'il mu ne ñu ngi ñu ngi malesteku walla malesteku comme ni nga xamante ne jaan yi noonu la ñuy malase ko mooy buy génne loolu mel ni naan di ko di ko yëngal bu gisee benn proie noonu muy def ot ba ne xanaa gisu ngeen gaay noonu la ñuy niroo quoi yatalammazuuna kama tatalammazu alxayaat awil afaa'i ah, keroog nag bi nga xamante ne nii nag mbir mi demee na noonu waxoon nañ la ne Utbat ibn Rabi'a Abu Jahl Hisham da ko tuumaal li nga xam ne mooy ak ragal waaye ngir mu wane ak njàmbaaram nag bi ñaari kuréel yi taxawee noonu laata Utba yëngu imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ne ki njëkk di ñu nettali ki ñu njëkk ray ci kuffaaru qurayshin yi mu ne waqad xaraja al aswad ibn abdil asadi al maxzuumi wa kaana rajulan sharisan sayyi al xuluq mu ne bi ñaari kuréel yi taxawee noonu ci la ku ñuy wax al aswad di doomi abdil asad te bokkoon ci waa banu maxzuum bokkoon ci tribu bi ñoom abu clan wu ñoom abu jahlin ci la génne bi mu ñëwee moom al aswad boobu lan la def imaam ibn isxaaq ne nag boo xamul kooku al aswad bii mooy kenn mu ne wa kaana rajulan sharisan sayyi al xuluq sayyi al xuluq mu ne nag moom al aswad dafa nekkoon nit koo xam ne ku bon la woon ku yées tar jikko yu yées la yoroon moom al aswad mii de toute façon mooy al aswadaani yooyu ñu gisoon kenn ki ci ashaddu durran min al ñooñu al aswad mii ci kàccoor yu mag yooyu ci la bokkoon moom al aswad dafa nekkoon ku yées jikko yu ñaaw léegi nag moom nag mu mu mu mu mu mu mu daldi mu daldi défier nag mu ne day day défier jullit ñi lan la def mu jóge ci kuréelu kuffaaru Quraysin yi ut si di jege si fii ñoo fii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaaba yi nekk lan la de lan bi mu génnee lan la wax dane u'aahidu llaha la ashraban la ashribanna min hawdihim aw la ahdumanna Allahu akbar kon mu génn ne man de u'aahidu maa ngi jël pacte boo xam ne ak buur yàlla maa ngi jël pacte ak buur yàlla que ne man al aswad abdil asad al maxzumi wallahi la ashrabanna min xawdihim jël naa pacte sa yàlla ne gis nga mbalka mii nga xam ne moom la muhammad aleyhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wasallam ak saxaabaam yi tabax man de dinaa dem naan ci par force fekk fa foofu aw la adumal na bu ma ci naanul dinaa ko dinaa ko màbb dinaa sakaage foofu yëpp soit ma naan soit ma sakaage loolu moom mooy li nga xam ne moom laa jël ci sama kanamu borom fu ma jaar def ci benn mu ne fa lamma xaraja xaraja ilayhi Hamzatu ibn Abdil Muttalib mu génn di ñëw ut ci ci mbalka mi wax loolu mu génn Seydina Hamza daal di koy dabi kari ko ibn Abdil Muttalib di asadullah wa asadu rasulih Hamzatu ibn Abdil radiyallahu taala anhu wa arda ah bi mu ko dabee nag fa lamma iltaqayaa ñu daje laata moom muy agsi ci mbalka mi ñu daal di daje fa lamma iltaqayaa darabahu hamzatu fa atanna qadamahu bi nisfi saaqi seydina hamza ni mu def radiyallahu anhu dafa dóor jaasi la ko dóor dañu dajar mu dóor ko jaasi ci ci tànk bi fa atonna qadamahu bi nisfi saaqi moitié yeel bi tànk bi moitié euh, yeel bi la la la la bi mu ko dóoree jaasi moo naaw moo dagg wa bi mu ko defee noonu nag léegi mooy mu daldi daanu wa huwa duna al moom nag mu ngi newoon ak seegul woon ci li nga xam ne mooy mbalka mi mais jege woon na ko fa waqa ala dhahrihi mu daanu e, wane ginnaaw mooy bi mu daanoo ginnaaw gi moo laal suuf waaye comme liñ la wax ka li imaam ibn Sa'd wax kaana sharisan dafa nekkoon koo xam ne ku ñaaw jikko la woon moom yii nii kàccoor bu mag bi lii téewu ko déedéet mu ne affaire bi moom fokk mu wone euh, li nga xam ne nag mooy ak njàmbaar ah kon nañ ci def mu ne muy xëcc fekk tashaxabu rijlu daman nahwa ashaabi moom deret euh, nu mu tudd euh, kii bi euh, tànk bi ñu dóor deret jaa ngay nàcc ci côté ñi nga xamante ne ni mooy mbokkam yi waaye loolu téew mu ne ba léegi de toute façon moom lay continuer summa xabaa ilal xawlu muy muy muy ndarbu nag muy ndarbu xam nga koo xam ne manoo dox euh, dagg nañ benn tànk bi mais muy watatu di dem di ne nag par force dina àgg xatta taxama fii ba ni muy agsee ci mbalka mi yuridu an yaburra yamina li mu bëgg mooy li ma waatoon daal ne naa ko def dinaa ko def de ak lu man di xew daal man dinaa ko def bi nga xam ne nag ci la continuer entêté wu def loolu mu ne wa atba'ahu Hamzatu fa darabahu hatta qatalahu fil hawl Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib daal di koy topp euh, dóoraat ko beneen jaasi hatta qatalahu fil hawd ba ni mu koy rey foofu li nga xam ne mooy ci mbalka mi moom léegi ah kon nag kooku mooy ci njëkk a dee muy kan al aswad ibn abdil asad al maxzumi mooy ki nga xam ne bésu badar buñ la nee kan la njëkk rey ci lu ñu joyal mooy al aswad ibn abdil asad al moom lañ njëkk a yónni jahannam moom lañu njëkk a duma moo njëkk dee ci loxoy seydina hamza asadullahi wa asadu rasulih sallallahu alayhi wa sallam ah, léegi nag mushrikuuna yi kon am nañ lan benn benn benn moor te demaguñ fenn léegi bi mu demee noonu ah imaam ibn Isxaaq ne rahmatullah alayhima léegi comme li ma la waxoon sànq comme que euh, Utba euh, Abu Jahl da ko doon tuumal ak tàppe mu ne ko woon sa yu'lamu ghadan bu ñu dajee sa yu sa ya'lamu musaffiru isti manin tafaxa saxro mu ne waa ji nga xam ne moom masoloo xam coonoy dara muy Abu Jahl dina xam maak moom ana kan ana kan ci ñun ñaar kooku mooy tàppe tey ak njàmbaaram comme yi deme ne waxoon nañ la ne keroog moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne bu amee fu yiw ku dese yiw ci waa Makka kon boroom aljamalul ahmar inda li nga xam ne mooy gëléem gu xonq ga te moo doon Utba ibn Rabi'a imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi mu ne bi mu demee noon nag summa xaraja ba'dahu Utba ibn Rabi'a bayna axiihi shaybata ibn rabi'a wa ibnihi al-waliid ibn utba xatta idaa fasala min as-saffi da'aa ila al-mubaaraza utba daal di génn bi ñu reyee al-aswad ibn abdil asad al-maxzuumi alayhi la'aa'inullahi al-mutataaliya utba daal di mer daal di génn ba jóge ci sàppey waa Quraysh yi ñëw ba jege nag jullit ñi moom rekk te génn mu ne déedéet bayna axiihi Shayba ibn Rabi'a bi muy génn xëccaale na frère am di Shayba di doomi Rabi'a ah ñoom rekk la mu ne déedéet wabnuhul Walid ba Utba ba génnewaate génnewaale ki nga xamante ni nii mooy doomam di al Walid di doomi Utba ibn Rabi'a nga gis lan ha nga gis ni bi mu demee nii kon Utba bi muy génn ñan la euh, euh, yónni ñan la yóbbaale ñi nga xamante ni nii ñooy ay famille la yóbbu frère am Shayba mi nga xam ne ñoo bokk baay ay frère am la génne waale alwalid mi nga xamante ne nii mooy doomam moom ibnu Utba ibn Rabi'a lan moo tax mu génn imaam al umawi ne fa lan moo tax fa xamiya bi ñu rey al aswad fa xamiya inda dhalika Utba ibn Rabi'a wa araada an yudhira shajaa'atahu fa baraza bayna akhihi Shayba wa ibnihi al walid Euh, fa lamma tawassatu bayna saffayni daaw ilal biraz euh, nee na moom imaam al umawi rahmatullah alayhi mu ne bi nga xamante ne nii nag moom Utba ci la gis ñu reyal aswad dafa génn hamiyatan ndax oh, gis na ne rey nañ mbokkam waaye tamit wa araada an yudhira shajaa'ata comme li ma ne Abu Jahl na ko tuumaaloon ak tàppe tey dina xam ne xeex bi maa njëkk a dem ginnaawal aswad maa ciy tegu man Utba mu génn kon wa araada bëgg an yudhira mu wane shajaa'atahu ak njàmbaaram moom Utba fa baraza mu daal di génn bayna akhihi Shayba wa ibnihi al ànd ak ñoom falamma tawassatu bi ñu ñëwee nag ba jege jullit ñi nekk ci digg bi entre seen bayna saffayni diggante mbooloom yéeféer yi ak jullit ñi bi mu taxawee seen diggante nag ba agsi foofu daaw ilal biraaz Utbatu ibn Rabi'a wa axi Shaybatu Rabi'a wa ibnihi al ñu ne léegi yéen jullit ñi dañoo soxla li nga xamante ne mooy al biraaz dañuy wax daaw ilal biraas mooy mubaaraza moom ngay dégg ci biraasu man baaraza ni yu baarisu boobu sëñ bi doon wax biraas mooy loo léewaatoo ñu ne nag mooy kooraa koor lañ woote biñ defee loolu imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi ne fa xaraja ilayhi fityatun min al ansaari thalaatha mu am ñetti jeune ci lansaar yi yoo xam ne dañoo génn ngir wuyu woote konte ba googu gi nga xam ne moom la woote ne ay aksi leen dañoo ku ñeme dañoo bëgg kooraakoor ñun ñett ngi na ñett génn ci yéen léegi ñett ñooñu génnoon ci lansaar yi ñooy ñan mu ne mooy wahum awf awfuun mooy awf wa Muawwiz ak Muawwiz ibn alxaaris di doomi alxaaris wa ummuhuma Afra te seen yaay ñoom ñaar ñooy Afra ñoom ñépp gisoon nañ seen tarjama boo ci bëggee xam ñooy dëgg-dëgg ñooy ñan tuddoon nañ fa xew-xew bi nga dellu ci yi nga xamante ne gisoon nañ ko ci siira bi defoon nañ seen tarjama Awf ak Muawwiz ibn alxaaris mooy seen baay seen yaay di Afra ñu leen doon Awf ibn Afra ak mu Muawwiz ibn Afra radiyallahu taala an ali Afra mu ne ñoon ñooy ñaar ñi ay ñaari frère génn Awf ak Muawwid ibn Afra di doomi Afra ibn al-Harith doomi Harith wa ummuhuma seen yaay ñoom ñaar Afra la tuddoon wa thalithu ñetteeli ko génn ndax pour nangu si li nga xam ne wuyu si léewaatoo gi Utba Shayba al-Walid ibn Utba woote mu nekk ñetteel bi ñoom ñépp ci lamsaar yi lay muy Abdullah ibn Rawaha moom mooy saaxibu euh, sariratu dhahabiyya rahmatullah alayhi ridwanullah muy Abdullah ibn Rawaha moom it di jàmbaaru Yarmuuk wala jàmbaaru euh, fileen mooy euh, jayshul umara moom Jaafar ibn Abi Taalib ak Zayd ibn Haarisa Abdullah ibn Rawaaha moom mooy ñetteel bi ah, ñoom ñu génn ngir wuyu si ñoon ah imaam ibn Isxaaq mu ne bi ñu agsee ñoom ñu génn fa qaalu ñoom Utba Shayba ak doom ji di al-Walid ne man antum hé yéen ñii génn yéenay ñan ñun ñetti ñiy woote biraas yéen ngeen wuyu yéen ñi wuyu yéenay ñan moo tax lii nii day wane lan këne comme imaam al-Hafiz ibn Kathir wax na ko ci boo demee ci al-Bidaaya ci beneen côté bi mooy buy wax ñoom Seydina Hamza bi ñuy ñëw mu ne lii day wane ne kon ñii dañoo kagule woon mooy dañoo defoon seen en tout cas sol soit ay casque waxoon nañ la ne Utbat ibn Rabi'a keroog bi mu meree ba Abu Jahl wax ko li muy wax dafa ne tey dinañ xam kan moo ragal mu jël bëgg a jël ci casque yi nekk ci armée bi ngir sol waaye amul benn bu ci jot bu mën a dugg ci bopp bi li izami si ndax ngandmaa bopp la yoroon Euh? mu mujj lan intajara bi amaama mu jëlu kaala daal di koy lëmasoo kaala bopp bi ñii it loolu la woon mooy da ngay jël al axdu bil asbaab doo dem rek sànni sa bopp noonu ci kii bi da ngay jël waxoon nañ la yonente mi alei salatu wasalaam xareja wa lamma kaana yawmu badrin yu hadith sayyidina umar ibn al-khattab di naan sa yuhzamu al-jam'u wa yuwalluuna dubur xaw moon li ñuy tekk mu ne ba yawmu bad fa ra'aytu rasulallah yasibu fi dir'i wa huwa yaqul sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog mbubb koŋ la soxla al axdu bil asbaab pée ci sabab yi ak tawakkulu ala allah noonu la ko yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale kon ñu ne leen man antum yéen ñetti ñi ñeene ñan qaalu rahtun min al ansaar ñu ne leen gone yooyu di Awf Muawiz ak Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhum ñu ne gaay wuyu leen ne ñun rahton min al lañ ñun daal benn kuréel lañu benn mbooloo lañu ci ñi nga xamante ne ni ñooy euh, wal ansaar léegi nag bi mu waxee loolu ah fa qaalu ma lana bikum min xaaja ñoom ba daldi leen tontu ne leen ñun amuñu ci yéen soxla ñun amuñu ci yéen soxla yéen mooy yéen lansaar yi du yéen lañu soxla am na ci benn riwaayé boo xam ne boo demee ci dalaa'ilun nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi na ko noonu imaam at-Tabari lu ko jiitu moom soloo ko ci taariixam ñoom dañu ne di Utba ak frère am ak doomam al-Walid dañu wax ñetti ñoo ñooñu génn ci waa Ansaar di ñoom Awf ak ñoom Abdullah ibn Rawaha ak Muawwiz ñu ne leen ak fin un kiram ne yéen de ay nawle ngeen yoo xam ne kiram yu tedd allahu akbar xatta maa xam nañ ne ñi ak fin un kiram ñu ne leen ak fa un yéen ñii génn yéen ñett ñii de ay nawle ngeen kiram yu tedd walakin waaye nag li tax duñu joteeg yéen tey duñu xeex ak yéen ci biraas gii ci jàmmaarloo bii nga xam ne corps bi ñun soxlawuñ leen walakin axrijoo ilayna min bani amina neexee ñun yéen ay nawle yu baax ngeen yu tedd ngeen waaye soxlawuñ leen yéen ñett waaye axrijoo ilayna min bani amina génneel leen ñu ñëw fekk ci fii min bani amminaa ci suñu doomi baytex yi ñun ñu jóge Quraysh lañ soxla soxlawuñ yéen waa ansaar même bu dee ne yéen ñu tedd ngeen gis nga dangay gis ne même kuffaar yi desewoon woon nañ dara ci jikko yoo xam ne sax mooy reconnaître euh, mbaaxug nit xam nga léegi moom xeex yi am ay saaga wanteeg même loo mooy amuñ nawle amuñ respect ci kenn ci seen sax mais ñii da nga doon gis hatta rasul kufri Utba nangu na ne jullit ñii même bu dee ne man leen ñoom laay xeex si waaye ñii ci waa Ansaar ñii yéen ñii de ay nawle ngeen mooy sous-estimé leen eewul ne moom saaga yéen mbott yi ngeen doon waxul lool ah saaga déedéet ak faa un kiram xatta fil kufr lool la ñun nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nañu lu gën a kawe lool min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdullahi wa rasuli ilaa kisra azimul furs waaw akbar aw ilaa Qaysar azim Rum lettre bii de mu ngi jóge ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min Abdullah di jaamu yàlla ndawam mu koy ilaa azim Rum ilaa Qaysar César azim Rum nga xam ne mooy kilifaay romain waxul ne kalbu Rum de le chien des romains déedéet comme que kilifa la mu ne azim Rum ndax moom moo jàngale woon comme ni ñu nekk ci saxiixu imaam muslim ci muqaddima bi ci xadiis ya Aïsha radiyallahu anha dee leen wàcc nit ñi seen wàccuwaay yow nit ki loo ngeen ko meree meree bañ nàkk nangoog moom bu nekkee kilifa kilifa la fii mooy loo fi contre Amérique Amérique contre manoo fee wax a wax ba Obama moom du président loolu moom sa léegi nag est-ce que dañ nekk naan waa sama noon la léegi man chien laa koy wooyu déedéet yonent ma lay saar saam jàngalawul lool mooy seen njiit nee ko yow le président des Américains mu jeex waaye wala yajrimannakum moo tax alxuraan wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit taqwa ne nag bu mu leen pousser bu mu leen yóbbee mer bu ngeen mere ay nit ak animosité bu jox seen diggante ba tax ngeen bañ a maadu envers ñoon i'dilu way man li may digle borom bi mooy nuñ ci man sa koo koo neexoo koo xam ne yow neexoowu ngeen sa ennemi la ak yooyu yépp sa adversaire la noo ko mën di tuddi yàlla nee na man li ma lay wax mooy i'dil i'dilu mooy ne nekk leen ñoo xam ne dangeen di maanu huwa aqrabu lit taqwa ndax ci maanu fa ngay gën jege ragal yàlla kon nag moom la kuffaaru Quraysh ni lu ne ay yéefara ko wax rek walla kon nag mooy dañuy xool luñ ko bonale déedéet jullit moom day ànd ak objectivité foo gis lu baax même bu génnee ci bay na shafatay abi jahlin sax même bu génnee ci làmmiñu abu jahlin te muy lu baax nangul ni lii nag lu baax la kon moo tax ñu xaw a taxaw tuuti fii ci waxu ñoom Utbat ibn Rabi'a bi ne ñooñu génn ngir jàmbaarloog ñoom ak fin un kiram ne yéen da ay naw la ngeen yu tedd walakin waaye nag dafa fekk ñun du yéen lañ soxla axrijoo ilayna min bani ammina génne leen fii ci ñun nañ ñëw fekk suñu yéen dellu leen te yéen ngeen ñoo xamante ne Quraysh lañ jóge suñuy doomu bàytax lañ mu ne wanaadaa munaadihim imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne summa naadaa munaadihim ginnaaw gi biñ leen waxee ne yéen dellu leen du yéen lañ soxla kenn ci ñoom ñett ñooñu di Utba ak Shayba ak doomi kenn ci ñoom ne yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akhrij ilayna akfa'ana min qawmina ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam aji wax ji di seen porte parole ñoom ñetti ñooñ kenn ci ñoom ne yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli nag waroo di woowe yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii ñoom yéeféer yi buñ koy wax lool ñoom ñoom la mooy dangaan yaa sayyidana rasulullah sallallahu alayhi wa ni saxaaba yi doon def te suñu boroom moo ñu ko wax la taj'alu du'a an-nabi ba'dukum ka baynakum ka du'a'i ba'dukum ba'da déedéet ah du ci mo du seen morom du seen morom sang boo fi góndi ku nekk moom moo tax nga koy góndi wala ngay wax ci moom moo tax mu baax ba ngay wax ci moom léegi kooku nga koy wax sëriñ diw di pompe samaaxate kii comme waxoon nañ ko fi loolu ah Seydina kii woo kii huwal imaam huwal nàngam door ko woo mooy al-aarif al-aalim al lu nekk nga dugg ci door a wax tur bi te bu dee yonent mi alayhi salaatu salaam nga ne rek Muhammad loolu mooy ñàkk teggin dëgg kooku boo newoon ci saxaaba yi ay korpeñ lañ lay dóor comme la saxaaba bi waxoon juif bi ñëw ne yonent mi alayhi salaatu salaam Medina ala saakina afdalu salaatu ñëw am lu muy laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ne ko eh, yaa Muhammad ne ko yaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek mu tëgg ko korpeñ tël nee na ba waaji di waaja di waaja xëm daanu yonent bi alayhi salaatu ne ko mais lu tax nga dóor ko mu ne ko déggal li mu naan la yaa Muhammad waaye xoolal mu ñëw di jaar sa tur noonu naan yaa Muhammad quoi mu ne ko mu waa juif bi jóg ko rabee bi mu ne ko mais mu ne ko mu mais man noonu laa koy woowe ndax ndax man ñun noonu lañ xam noonu lañ ko seen waa turki ñeneen ma saab ne loolu lañ mu tudde mooy yow bu suñu jamono jii nii nii saxaaba yi da ku fi mooy noonu lañ lay defa kon ñaata sëriñ lañuy dóori direct <laughs> mooy saxaaba yi moom radiyallahu anhu boo fa wootee yonent boo nee boo nee boo nee booy woo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yaa Muhammad xorfañ lañ lay dóor léegi yow léegi dama lay laaj xoolal ñaata sëriñ nga xam yoo xam ne ñoom seen lépp Muhammad sallallahu alayhi ñaata xorfañ bu fa saxaaba ne woon foofu ci mbooloom ñaata xorfañ lay yelloo kooku bu mooy wul foofu lay jaare ñu daal di koy robi ndax xorfañ ñu tàng yoo xam ne di robi te kat mooy modèle kon mu ne ko yaa muhammad yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wasalaam axrij ilayna akfa'ana min qawmina ñu ne ko ñii dellu nañu génneel soxlawuñu ñii génneel ñu ñi nga xamante ne nii ñooy suñuy nawle mi qawmina ci suñuy ñam ñun waa Quraysh lañ soxla soxlawuñu waa Ansaar gis nga ñoo nit ni ñu xamee ni mbir di demee nit booy adressé wu adressé ci kilifa gi mais ñëw di dribble di jaar fenn ngir non non ñu ñëw ne waxuñ ne yaa Hamza yaa Abu Bakr génneel déedéet kan moo fay sang bi ci moom lañ jaar wa bunt yi alxuraan nee na dee ko dikke min abwaabiha waatul buyuta min abwaabiha dee leen dikke bunt yi di jaar eh, kër yi néeg yi di jaar ci bunt yi bu yàlla defee ne mbooloo mi am ngeen kilifa yow waroo nangu sax ñu lay wax yenn yi ku ñëw dina ko wax yaa ko war a bañ comme ni Seydina Usman ibn Affan defoon ci boo ko yonent bi alayhi salaatu salaam ba ñëwee Xudaybiya mu yónni Seydina Omar ibn al-Khattab demal Seydina Omar ibn al-Khattab ne euh, yonent bi alayhi salaatu salaam man xam nga man waa maam maam waa Màkka moom mooy ne ndax dañu ñëw ba ci bunt bi ñu yónnee ngir wax waa Màkka xaw a pour ñu négocier après pour wanneen dañu ñëw ngir dugg ngir moom um-, umra ñëwuñ ngir xeex ñëwuñ ngir ay Seydina Umar ibn al-Khattab yonent mi alayhi salaatu salaam wax ko ko mu ne ko man moom xam naa bu ma demee dinaa rey ba doyal ñu rey ma mooy ma moom manu la supporter kuffaaru Quraysh ni buy dugg ci kaaba gi moom Quraysh non bu duggee moom mooy day rey lu mu man après ñu rey moom Umar ibn Seydina Umar ibn al-Khattab léegi mu ne kon man li ma gis mooy yónnil Usmaan ndax Usmaan radiyallahu anhu Seydina Usmaan moom kilifa la woon min saadatul xaw te teg ci gars yi dañ ko respecté woon mais bi mu ñëwee kuffaaru Quraysh ni bëgg a def diversion bëgg di jax-jaxal bëgg def division ci jullit ñi ñu ne ko ñun mu wax leen li tax yonent bi alei satu salaam ñu ne ko moom du ñu nangu mu wër kaaba gi kenn du fi umra dara la fi dul def mais yow Usmaan boo bëggee kaaba gaa gi mën ngaa dem nga wër Seydina Usman radiyallahu anhu ne man man ma wër Kaaba ji umra te yonent ba ngay saab saab nekk ci biti dara laa ko dul def mooy ne yawit boo newee ci mbooloo ngeen am kilifa wala fu ngeen man di nekk ci dëkk ngeen am kilifa yenn yi buñ la woowee wax la ko danga naan ah woowal suñu kilifa nga wax ko ko wala bu dee manoo ko man ma wax ko ko jottalil la sa message noonu la mais doo jóg di jéem a jox di jéem a dara te kilifa gi ne kon ñu ne ko kon génneel ci ñun mu ñëw fii biraas ak ñun kooraakoor ak ñun ak fin ana min qawmina ñoo xam ne suñu nawle lañ bokk ci suñuy ñoom fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaatu qum yaa Ubayda ibn al ne jógal yow Ubayda di doomi Xaaris wa qum yaa Hamza ne Hamza léegi moo joxe yonent mi alei saatu sama ngi tànn waaw mu ngi tànn les généraux yi nga xam ne ñoo war a dem nag jàmmarloog ñetti ñiy génn di a ah, Utba frère am Utba ibn Rabi'a ak doomi Utba di al-Walid ibn Utba Rabi'a alayhim la'aa'inullahi al-mutataaliya kon mu ne qum yaa Ubaydata ibn al-Haaris jógal yow Ubaydata ibn ibn Abdil Haaris ibn mu mooy kii euh, nu mu tudd def nañ tarjamaam ibn al mooy mooy euh, frère ñoom ak Yonent bi alayhi salaatu wa ñoo masa seen ñaari clans yi ñoo masa ànd ci moom nii ci Muttalib boobu ci la imaam Ash-Shafi'i jaar waxoon nañ ko rahmatullah alayhi da Ubayda ibn al-Harith defoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna mooy ki njëkk sariya yi bi ñuy njëkk a gis yu njëkk yi expédition yi jul euh, yonent mi alayhi salaatu salaam sariyatu Ubayda ibn al nañu ne bu njëkk sax moom la yonent mi alayhi salaatu wax qum ya Hamza ne Hamza jógal asadullahi lxa asadullahi wa asadu rasul moo doon gayndeg yàlla ak gaynde yonent mi alayhi salaatu wasalaam di bàyti xam di doomi Abdul Muttalib bi Seydina Hamza waaw akbar waaw mu ne boobu mooy deuxième yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne wa qum ya Ali ne qum jógal ya Ali yow Ali ibn Abi Talib waaw di di kan doomi bàytexu di doomi frère Hamza muy Abu Taalib mi nga xam ne magu Hamza la ñoom ñaar ñépp di doomi Abdul Muttalib yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko qum yaa Ali jógal yow Seydina Ali asadullahi al-ghaalib gaynde yàlla gi nga xam ne mooy noot saa su gis nga ñooñu la yonent bi alayhi salaatu salaam ñooñu la tànn nga xam ne ñoom ñépp min ashirati ar rasul alayhi salatu wassalaam ci fan yonent bi alayhi salatu wassalaam ñoom la tànn ndax nee woon na ñoom ak waa mooy famille ñoom ubayda bi comme ni ñu meloon ci jaahiliya noonu lañ mel ñoo ànd ci jaahiliya ñoo ànd ci l'islam duñu dem même famille bi la kon ah ñooñu la tànn am na ci benn riwaaya yonent bi aleyhi salaatu wassalaam même bi waa lansaar yi génnee ñi génnoon ñoom Awf ak ñoom Muawid ak Abdullah ibn Rawah moom bëgguloon ñoom ñu njëkk a dem mais mooy ne gis nga li sëñ bi naan radiyallahu anhu tanaaza'ul mawta ma'an keroog badar ci jazbul qulub keroog badar dañoo xëccoo al mawta ma'an é ñun moom saa yi <laughs> waaw <laughs> oh, à demain lañ doon wax bon sa yoon jàmm sori wóol la ñuy naani kaani sa mais ñii saxaaba yi mu ne keroog Badar tanaaza'ul mawta ma'an dee lañ dun xëccoo di ko xëccoo ku nekk bëgg njëkk a dee mooy ne mbir mi ñoom newuñ fi woon naan ay nañ gañe yooyu yooyu du seen baba kan surtout yonent bi baadamaa qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam maa qaal ginnaaw yonent bi alayhi wa salaam wax ne laa yuqaatiluhumul yow rajulun fa yuqtalu fa yuqtala fa yuqtalu saabiran mu'tasiban muqbilan ghayra mudbir illaa dakhalahu Allahu al-janna nga foog ne loolu loolu léegi tërë tërëtu kenn du xeex ñoom tey ñu daldi di koy rey te bi ñu koy rey contre yéeféer dafa muñ yaakaar fay gi ci yàlla muqbilan mu avancé wanewul doq wanewul ginnaaw dawul ghayru mudbir illaa lu dul ne adxalahu llahu aljanna lu dul borom bi subhaanahu wa dina ko dugal àjjan ñooñu buur yàlla lañ amal affaire amañu ñoo affaire ñii ñu tiimal di ay kuffaaru Quraysh ni duñu dara ci ñoom maada taqul lan ngay wax ci koo xam ne force ngëm yàlla ci kanamu ñoo xam ne ay soldaar iblis lan ngay wax ci ñoom da leen di faagaagal ndax allahu nag yansuru eh, kataballah la aghlibanna ana wa rasul wa rusuli suñu boroom moo dogal loolu këne moom ak ay ndawam ñooy gañe saa su ne wa inna inna lanansuru rusulana walladina amanu mu ne man maay dimbali moo tax faalewuñ yooyu moo tax tanaaza'ul mawta naan looloo tax waalam saar bi nga xam ne gars yi génn nañ ci défier naan ñëw leen ñu tëb waaw doomi Afra yi tëb Muawiz Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu na ci benn riwaaya bu boo demee ci al Umawi rahmatullah alayhi daal dina koy ëmb imaam al-Waaqidi daal dina koy wax rahmatullah alayhi bi sanadin da'if ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom loolu gënalu ko woon sax ñoom ñu njëkk a génn ndax bëggoon mbir mi moom famem na commencé nañ commencé xeex bi ñoom famem ci boppam loolu boo xam nga nag lii nag lii gis nga gis nga gis nga gis nga ñoo wuutee ñi nga xam ne ñoom ñoom li ñuy def dirigeant yi nga xam ne moo dirigeant yi waxuma la jiite réew ah moo xam xoolal ñun xoolal ñun moo xam ku jiite parti politique wala syndicat wala yu mel noonu gars yi bu bu ñuy manifester jamais nga gis seen doom ci kanam seen doom sax boobu mooy ah temps boobu mu nga woon Europe wala États-Unis di def ay études yu baax léegi bon li ñeen li ñuy wax dëgg laa du dëgg allahu a'lam buur yàllaa xam ndax tamit. li ñuy nettali ñun wolof li ci ëpp dara du ci dëgg que ñoom ñooy ruux étudiants yi ne leen dem leen ngeen ngeen def ay kii grève toj fii def mais en tout cas supposons que loolu nañ jàpp ne bu doon am na bu doon am na mooy en tout cas doo gis foofu en général doomu kenn ci ñoom bo newul newul ci faj bi bu dee ni c'est ndax kuy nettali waxi wolof bu yeboo nga ciy def ay ay interrogation yoo xam ne yu bari la ay ay lii lu ñuy wax euh, euh, conditionnel yow moom bu yeboo moo tax kuy jàng ko ne léegi wolof yow fexee la gën man conjugé kii kii kii conditionnel quoi yow dee conjugué au conditionnel waaw bu ko defee nga mucc ndax bul foog ne yooyu ngay wax noonu yàlla du la ci àttee lu tax maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqibun atid wallaay boo fi maleeree loo fi wax lu ne loo génne sa tuñ yi di ko wax am na malaaka yuy bind li ngay wax te ëllëg dinañ la ko xisaab léegi nag nekk fi naan ñoom diw la ñoom diw la takat gaa yi koo ci wax buñ ko yóbboo di direction xawma de l'investigation bu ñu leen fa yóbboo léegi nga gis ñu wax lu contraire ne ah, dañoo juumoon amuñu preuve moo tax man tout le temps bu may nettali waxi wolof dama naan li ñuy nettali te ñoom li ëpp ci seen nettali du dëgg yàllaa tax nag mu koy wax te man ci ñoom laa bokk voilà muy manee waxi wolof nag mooy waxi sénégalais voilà kon mooy ne imaginer yu mel noonu yu bari gars yi bu ñuy yónni njiiti même bu ñuy kii ay manifestation contre le pouvoir ak yooyu jamais nga gis doomu kenn ci leader nekk ci kanam ah non non jamais jamais moom kay da gis ni ñuy rey ndeysaan ay étudiants yi doon jéem a jóor góor moom mooy léeg-léeg ñoom rek ay fils unique lañ am ay di jàppale seeni yaay ñu mel noonu la ñuy rey ndax ñoo newoon ca kanam yonent bi alayhi saako wassalaam ak l'islam le musulman moom xamul loolu mooy ne moom lemoo moo tax mbir yi loo yëngu yàlla war a tax ndax bu yàlla taxee yow nga def kook sa doom nga yemale ndax da ngay ne lu baax la mais loo xam ne yow da jiital ñeen ñi bàyyi say doom ak say kii ca gannaaw wala ñoom ñuy dem yow sax doo fa ne ñu naan dañuy manifester pour diw ana diw diw de newu fi sax il est en Europe toog bii Paris nekk ci kiiwam boobu mooyul sax seetaanu leen jour boobu mu ngi zappe feneen ñu koy tenir au courant di ko yónnee ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay dépêche ak i texto ak yooyu di ko woo ngir wax ko manifestation yi fii la toll entre temps moom moom mu ngi teg caay na wala ay boisson di naan di waxtaan ndax lan am na ni lii moom yàlla taxul mais bu yàlla taxee yow ak sa doom kenn da ngay bëgg sax ki nga dina sopp ngay bëgg mu gin koo def ndax xam na ne da ciy gañ yonent bi aleyhi salaatu salaam nag li mu bëggoon mooy na moo tax mu ne fa ahabba an yakuna ulaa'ika min ashirati li annahu awwalu mawqif waajaha fihi rasulullah sallallahu alayhi wa ndax mooy première rencontre bu am xeex bu am diggante l'islam yonent alayhi salaatu salaam ak yéeféer léegi nag mu bëgg nag xeex bi lool mu nekk moom wula min ashirati ci li nga xam ne mooy mooy euh, euh, euh, famille wam moom alayhi salaatu salaam moo bi waa waxee lool ah fa mbir mu joom mu digal ne kon yéen waa lan Awf Muawiya Abdullah ibn Rawah comme que gars yi nañ nag mu wax kon ñii dem imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi kon ne bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam woowee ñooñu ñii nag da gis jullit ñii mu woo muy seydina Ubaydat ibn al-Haaris Hamza ibn Abdil Muttalib ak Ali ibn Abi Taalib ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhum ki ci gënoon a mag mooy ibn al-Haaris ci gënoon a Euh, bi ñu agsee a ah, ñoom Utba ne leen imaam Ibn Isxaaq bi continuer fa ne falamma danaw falamma qaamu wa danaw minhum qaalu antum mu ne bi nga xam ne ci lañu jege ñoom ñi nga xamante ñooy ñi yonent bi alayhi salaatu wax ñu jóg bi ñu jógee ba jege si ñi nga xam ne ñooy ñoom Utba Shayba ak al ñoom ñu ne leen man antum yéen ñetti ñi ñëw à la place dañu dellu yéenee ñan moo tax imaam al-Hafiz Kathir fii nag la wax ne wa fii hada dalil annahum kaanu mulabbasiina la yu'rafuna min as-silaah mu ne lii nag fii lii mooy ware ne tegtale que ne ñoom dañoo ar liñ naan arme jusqu'aux dents mu labbasin ba pare la dañoo soloon ay yoo xam ne ay mbubb koŋ ak yoo xam ne seen bopp yi da koy muur ba ku leen xool nii doo leen xàmmee laa yu'rafuna min as-silah ndax arme yi ñu yor ak li buñ nee arme nag du rek jaasi di ngay téye mais armature arme armature bi li muy laaj ak yi nga xam ne mooy li ngay sol ak yépp déguisement bi yépp fa qaala ubaydatu biñ ne leen yéen ñan ubaydatu ibn al al-Haaris ne man de maay ne man maay ubayda da ngeen bëgg a xam ñooy ñan fa qaala ubayda ubayda ubayda ne man maay ubayda wa qaala hamzatu seydina hamza ne hamza man deuxième bi maay hamza wa qaala ali ali seydina ali ibn abi taalib ne man maay ali ibn abi taalib radiyallahu anhum qaalu na'am kuffaaru Quraysh yooyu ñett ñooñu ne leen naam wax ngeen aha kay wax ngeen dëgg ak fa'un kiram yéen ñii de ay naw la yu yu yu tedd ngeen ñeen ñii lañu soxla naam yéen lañu soxla Ubayda Hamza Ali ñépp bokk ci famille Qusay ibn Kilab yéen ñii lañu soxla di fan yonent bi alayhi salaatu salaam yéen ñii lañ soxla naam waaye ak faa un ay naw la ngeen ceeb léegi nag foofu la xeex bu commencé fa baaraza ubaydatu wa kaana asanna al qawmi utba léegi comme que ñett ku nekk ñett lañ nan la nan lañ ko tase muy ubayda daal di léewaatoo te moo ci gënoon mage comme niñ la waxoon sànq Utba ibn Rabi'a mooy Ubayda ibn al-Harith daje moom dem léewaatoo xeex ak kooraa ki nga xam ne mooy Utba ibn Rabi'a mu ne wa baaraza Hamzatu Shayba ibn Rabi'a Hamza moom radiyallahu anhu daal koor ak kan Shayba di doomi Rabi'a mu des kenn mu ne wa baaraza aliyun al-Walid ibn Utba Seydina Ali ibn Abi di kooraakoora kan ki ci des muy ki ci gën a nekk gone di doomu Utba ibn Rabi'a ah, noonu la ñu séddalee gi Ubayda ibn al-Harith pour Hamza pour non pour Utba ibn Rabi'a xam euh, euh, euh, Hamza ibn Abdul Muttalib pour Shayba ibn Rabi'a al-Walid ibn Utba pour Sayyidina Ali ibn Abi Talib mbir ma jeex na léegi lu des sóobu ci xeex mu ne fa amma Hamzatu falam yumhil Shaybata an qatala kanta Hamza asadullahi lga asadullahi wa rasuli gaynde yàlla ga yonent ah, alayhi moom falam yumhil qatala dañu ne pirip mu ray xam mu mu mu mu mu mu ray moom teguñ ci dara mayu ko fu mu fu mu tege ay bagage fu mu tege fu mu yàkke nàkkam li ñuy wax falam yumhil mayu ko benn mooy ne dañoo commencé rek mu rey mu dafa dañu bu doon tey dañ naan arbitre bi dañu prime rek mu kaawu ko lu ko dóor mu kaawu kii nag da koo rey comme que jaase la fii da ko dañoo tàmbali rek mu rey kenn nango mu ne wa amma ali radiyallahu anhu mu ne kantaa seydina ali ibn taalib radiyallahu anhu falam yumhilil walid an qatala moom it Hamza dafa rey kee moom it dafa commencé rek daal di rey ki xam ne mooy al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a léegi kon ñaari moorangoog Hamza rey na ki mu amoon Seydina Hamza Seydina Ali faagaagal na ki mu amoon kon Shayba deena al-Walid ibn Utba deena mu ne nag ah mu des kenn ñaari benn kooraakoor mu ne wax telefa ubaydatu ba léegi imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhima di nettali mu ne waxtalafa ubaydatu wa utbatu bay nahuma darbatayn kilahuma athbata saahiba kanta ubayda ibn al-haaris ibn al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhu arda moom mook Utba nag dañoo xeex nañu ba jaxasoo ku ci nekk daal di ngay dóor sa moroom dóor boo xam ne dóor portant la dal na ku ci nekk nag dóor bi nga dóor sa moroom tax na fa mu nekk manu faa bouger ndax taraayu jaas yi fa mu dal ñu jàkkaarloo kenn bougéwul ñu jàkkaarloo di xaar mooy ne ku nekk di xaar foofa bu sa moroom def ginnaaw bi ñu laalantee d'abord bi mu demee noonu wa karra Hamzatu wa Aliyun bi sayfayhima ala Utba fa zaffafa alayhi waxtamala saaxibahuma fa fa xaazaahu ila asxaabihi radiyallahu anhu kanta bi mu demee noonu ñoom ñaar ñu taxaw noonu entre Utba ak Ubayda ku nekk gaañu nga am nga blessure ñu ngi taxaw di xaar ku nekk di xaar faux pas sa morom Seydina Ali ibn Abi Talib Hamza ñoom ñi pare ci kële ku nekk ki nga yoroon ñu gaar bi gaaw dem ci Utba fekk ko foofu daal di fa zaffafa yi ñu daldi koy jekkali ak jaase yu ñu yoroon ñoom daldi di koy corati ay jaase wax tamalaa saaxiba huma ñu daldi jël nag seen mbokk mi nga xam ne jot naa gaañu di Ubayda ibn al fa xaazaahu ila ashaabihi radiyallahu anhu ñu daldi koy indi ci saxaaba yi ci seen mbokk yi ci kanawu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci na ko noonu kon ci la kooraakoor bi nga xam ne moom lañ tàmbalee gazwatu badrin kon Quraysh ñetti ñi génn ñépp dee nañ jullit ñi benn blessure lañ am blessure grave bu doon tey ñu ne euh, moom euh, pronostic vitalam est engagé. ak naa noonu la ko ci langage yu médecin yi euh, loolu lañuy ñuy wax son pronostic vital est engagé moom it di Ubayda radiyallahu moom it son pronostic vital était engagé waaye ñu yëkkati ko daal di ko yóbbu noonu kon la loolu la xeex bi tàmbale moo tax imaam Seydina Ali ibn Abi Talib léegi bala ñoo jàll muy taxrijal ma sa xadiis bi waay ah ndax nag yaa ñu ko tàmmal la te yaa ni woon méthode bi loolu la ma ne la waaw xadiis bi nii imaam ibn Isaaq moo ko solo bi mu koy wax bi duuni isnaadin la amul sanad waaye am na ci boroom xam-xamu euh, comme ku mel ni euh, boroom euh, nu mu tuddati asiratu nabawiya fi ad-dawi ala al-masadir al moom moom dafa moom ku mel ni Bawazir Bawazir dafa def rahmat ñoom dañu def benn dafa def liggéey ci marwiyaatu ghazwati Badr ci mooy riwaay yi ñëw ci ghazwatu Badr da ci def benn liggéey def taxriiju xadiis si ci ñëw muy liggéey bu am solo moom dafa jàpp ne riwaay bi mooy càllale bañ la waxoon ca début ba ne imaam Ibn Ishaq bu muy commencé ghazwatu Badr da loolu la waxoon ci isnaad hasan boobu ne woon lii ma fii ma suqtu min hadiisi Badr ci lii nii yépp maa ngi ko jële ci sama sëriñ yi ak li nga xamante ne nii li ma leen di wax yépp ba ghazwatu Badr fii laa ko jële moom ndax dane woon fa haddathani Muhammad ibn Muslim mooy Azuri wa Asim ibn Umar ibn Qadada wa Ubaydullah ibn Abi Bakr wa Yazid ibn Ruman an Urwa ibn Zubayr wa ghayruhum min ulama'ina an ibn Abbas après mu ñëw wax boobu mooy ñoom dañ ne riwaaye boobu la ñoom dañu jàpp ne même imam Ibn bu bu dindee loolu waxatul ñëw di wax rek qaala Ibn Ishaq imam Ibn Ishaq wax na ñoom dañ ne noo càllale bëre la ci jublu ndax neewoon na li ma leen di wax ci Badr ci càllale boobu laa ko jële ak yeneen bu kon day xasan mais bu dee ci wax ji ñun boo gisee dañ ñëw rek ne imaam ni Sa'd dafa ñëw rek ne euh, euh, nu mu tuddati euh, dafa ñëw rek wax indiwul càll la moo tax bu dee loolu da ngay gis ne amul sanad waaye bu dee waxuñu rek te tamit lu dëgër la te imaam at-Tabari rahmatullah alayhi léeg-léeg nga liir ko gis ne noon la moom lool la jàpp mooy li ma wax nii ne ñoom dañu jàpp ne riwaaye boobu ci ghazwatu Badr imaam ibn Sa'd indi foofu la jaar du lu mu wax directement mais ñi muy ñi def ci taarix bi ci ngay gise ne moom it lu mel noonu la jàpp voilà waaye xadiis bi imaam Abu Dawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi indi na ko ci sunanam ci kitaabul jihaad baabul fil mubaaraza ci bunt bi mu def ci bunt bi nga xam ne téere bi nga xam ne mooy téereb bunt bi nga xam ne moom la def ci wàllu liiwaatoo na ko noon imaam Ahmad daal na koy solo rahmatullah ci musnad bi ci xadiisu seydna ali te sanadam sanad bu wér la kon xadiis baa gopp xam naa nag kon tey dañuy yem fii ci léewaatoo boobu dinañ ci ñëw continuer li ci tegu ginnaaw bi mu demee noonu ñu gis na kon Quraysh ñàkk na ñeenti personne al aswad ibn abdil asad al maxzumi rey nañ ko